an ibni mas'uudin radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna awwala maa daxala an-naqsu alaa banii israa'iila annahu kaana ar-rajulu yalqaa ar-rajula fayaquulu yaa haadhaa ittaqi llaaha wa dac maa tasnac fa innahu laa yaxillu lak summa yalqaahu min alghadi wa huwa ala xaalihi falaa yamnacuhu daalika an yakuuna akiilahu wa shariibahu wa qaciidahu falammaa facaluu daalika daraba allahu quluuba bacdihim bibacd summa qaala lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daawuda wa isa ibni maryam dhalika bima 'asaw wa kaanu ya'taduun kaanu laa yatanaahawna 'an munkarin fa'aluuhu labi'sa ma kaanu yaf'aluun taraa kathiiran minhum yatawallawna alladhiina kafaruu labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita allahu alayhim wa fil 'adhaabi hum khaaliduun walaw kaanu yu'minuuna billahi wannabiyyi wamaa unzila ilayhi mattaxaduuhum awliyaa walaakinna kasiiran minhum faasiquun summa qaala kallaa wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudhanna 'ala yadi adh-dhalimi wa la ta'tirunnahu 'ala al-haqqi atra wa la taqsurannahu 'ala al-haqqi qasra aw la yadribanna Allahu bi quluubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anannakum kama la'anahum rawaahu abu daawuda wa tirmidiyu rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasan haaza lafzu abi daawuda wa lafzu tirmidiyi rahmatullahi alayhima qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lammaa waqa'at banuu israa'iila fil maasi nahatuhum ulama'uhum falam yantahu fajalasuhum fi majalisihim wa waakaluhum wa shaarabuhum fadaraba allahu quluuba ba'dihim bi ba'd wa la'anahum ala lisaani daawuuda wa ciisa bni maryama alayhima assalaatu wassalaam zaalika bimaa casaw wa kaanuu ya'taduun fajalasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana muttaki'an faqaala laa walladii nafsii biyadihi hattaa ta'tiruuhum alal haqqi atran qawluhu ta'tiruuhum ay ta'tifuuhum wa lataqsurannahu ay latahbisunnahu kon alhamdulillah lii mooy li nga xam ne mooy xadiis bi nga xam ne ci tool bi nit ñu sell ñi anhum wa ja'alana allahu minhum tey moom lañu al imaam mooy xadiis bi nga xam ne nee na mooy salis achar mooy xadiis numéro treize waaw mooy numéro treize waaw euh, muy fukk ñett waaye biñ tàmbalee téere bi ba léegi mooy xadiis cent quatre-vingt-seize téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn voilà mooy loolu ah al imaamu an-Nawawi ci jotaay bii ñu génn nag gisoon nañu xadiis ñetti ñetti xadiis ah mooy xadiis Seydina Xudayfa bu al bi mu noon al-ashir te mu ne woon cent quatre-vingt-treize bi ñu tàmbalee téere beeg léegi. li mu yeneen tubaab saa saa ne maa ngi wàcc yi nga xam ne sama bakkan moom ci loxoom di ngeen digle yiw day tere eh, ñaaw lu ñaaw ba ni mu jeexe gisoon nañ xadis bi ci tegoon muy alxaadi ashar muy numéro onze fukk ak benn waaye muy xadis numéro cent quatre-vingt-quatorze mu jëlawoon ko ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi muy wax ne yeneen tubaab saa saa ne na afdalul jihaad yi jihaad gi nga xamante ne nii moo gën. voilà jihaad ji nga xamante ne moo gën mooy waxu dëgg waxu njub euh, ca kanamu njiit ba nga xam ne dafa dëgg gisoon nañ xadis bi ci teg woon muy douze bi moom itam daanaka euh, mooy xadis sayna Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi radiyallahu taala anhu yonente bi alayhi waa ji am laaj na ko ana ban ci jihaad yi moo gën fekk waa ji mu ngi yée mu ngi doon waaj yéeg ci kiiwam war waayam teg li nga xam ne mooy son pied sur l'étrier teg ko fi muy euh, jàppan ab euh, teg tànkam ngir mën a yéeg ci kaw war waayu ñu ko ban jixaat moo gën gisoon nañ loolu léegi nag tey ci euh, lancé boobu ba léegi ci garab gi ci bunt bi nga xamante ne nii mooy digle lu baax tey aaye safaan waaw tey aaye safaan mu ne kon athalitha ashar an ibn Mas'ud mu ne ki nga xamante ne mooy lii nag mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne mooy euh, ibn Mas'ud bu ne ibn Mas'ud mooy Abdallah waaw Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hudhali al-Kufi al-Madani al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na inna awwala ma daxala bi nga xaman fi fi li jaal bi li njëkk lu ak wàññeeku wàññeeku dugg ci waa ala bani israil ci waa banu israil ci lan ci seen diine waaw te pour sa diine wàññeeku mooy mooy torox la waaw décadence mu ngi tàmbalee ci yow ngeen wàññeeku ci seen wàllu diine waaw bonjour les dégâts waaw wala sax xaw bonjour la war a wax xaw ma <laughs> waaw kon fi nga xam ne ci la leen ak wàññeeku wàññeeku njëkk a dugge ci seen diine ñoom mooy la mooy lii yonent bi alayhi salaam di wax mooy annahu kana ñoom de kaana nekk da doon nekk ah ar rajulu góor ki mooy góor ki waa ji da gis benn waay ci ñoom voilà yalqa rajula bu romb beneen waay yi ci ñoom mu nekk ci caay-caay fa yaqulu mu naan ko ya hada e yow mi waaw ittaqillaha na ragal yàlla mooy dëppool ak ndigalu yàlla yi tey sori tereem yi loolu moo lay may wiqaaya mooy li nga xam ne moo lay aar boo bëggee aar am kaaraange ah diggante digganteeg sa boroom xam nga nooy defa ittaqillaha ragalal yàlla mooy ragalal yàlla wada ma tasna te na nga bali ngay def ragalal yàlla te nga bali ngay def fa innahu la yaxillu lak ndax kat caay caay jii ma gis nga nekk di ko def kat lu ñaaw lii ngay def lu xaraam lii ngay def kat la yaxillu laka daganu la daganu la de summa ginnaaw gi yalqaahu mu dajee nag moom waajoojee même personne bi minal ghadi même nit ki ca suba ga <laughs> wa huwa ala xaalis mu ngi ci kaw état bi mu ko fekke woon ci xaal bi mu ko fekke woon dara soppeewu dara soppeewu ko ci dara soppeeku woon waaw summa yalqaahu kon euh, euh, fii wa huwa ala xaalis fala yamna'uhu dalik loolu aayewu ko terewu ko loolee an yakuna mooy lim ko fekkoon doon ko ko aaye démb mu ne falaa yamna'u zaalika an yakuna akiilahu wa sharibahu wa qa'idahu malgré loolu mu ko fekk ci xaal bi mu ko fekkoon démb muy def lu ñaaw lu yàlla tere mu tere ko ko ñëwaat tey gis ko mu nekkaat ci même euh, bakkaar boobee mooy simpeeku ci jajjiwul yoonam new ci mu continuer muy def la mu ko fekkoon démb au lieu loolu tax mu sori ko mere ko waxaat ko ko rappeliwaat ko ko fàttaliwaat ko ko du ko def de waaw falaa yamna'u du ko aaye de du ko tere zalika loolee mu fekkaat mu nekkaat ci caay caay nga an yakuna akilahu mu nekk ki nga xam ne mooy lekkandoog moom nekk kii lekkandoog moom wa sharibahu di naan ak moom bokk ak moom di partager la même table ak waa ji wa qa'idahu di dëjoog moom mooy li français yii nii yëpp français la la danaan waa ji il est son commensal <laughs> waaw la commensalité c'est l'art se partager une table waaw mooy gaa yi nga xam ne ñooy lekkandoo waaw ay convive yoo xam ne ñooy lekkandoo dajale dajondoo di lekkandoo waaw moom moom lu ñaaw li waa ji ne finalement moom loolu loolu wax na ko démb bu bañ waaye mu fekkaat ko ci garaawul teewu ko di lekk moom di naan moom di dëjoog moom di toog ak moom di cause ak ñoom waaw mu ne falamma faalu zalika lii la waa banu israil lii lañ doon def alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ki lañu def nag nag daraba allahu quluba ba'dihim bi ba'd borom bi jël xolu ñenn ñi dóor ko ci ñeneen ñi mooy mu féewale leen waaw mu féewale seen xol yi am na nag ci borom xam-xam yi rahmatullah ñu naan mooy da jël ñi deful woon bàkkaar te mooy ci ñëw di tere comme que daa gis waaye ñi def bàkkaar mu tere ko ko waaye ñu bàyyiwul mu ñëw fekkaat ko ci bàkkaar boobu far di toog moom di lekk moom borom bi jël xolu kii def bàkkaar melale ko comme dóor ko ci xolu keneen ki nga xam ne deful bàkkaar ñoom ñaar ñëpp ñu far niroo ay xol nekk ñoo xam ne bàkkaar bi leen di neex mais loolu comme li ko boroom xam-xam bari du leerale ah loolu de waaw jooju dese naa kii de lëng de lu ji ci woon démb le fait que mu ñëw fekkat ko doon tere démb mu nekkat ci te loolu aayewu koo toog ak moom di natt ak moom bàkkaar la. waaw mooy borom bi dafay wëlbati mooy seen xol yi lay def ba mooy ak mbon dañuy dañ ci dañ koy dañ koy miin waaw waaw ba pare ñu nekk ay noon nag waaw kon nag mu ngi noon de Allahu akbar oh ñu nekk ay noon mooy dañuy toogandoo noon rek waaye seen xol yi àndu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta yéeféri fiim da ngay foog nekk benn kii benn te seen xol yi ñoom ñëpp a wute borom bee koy def mu ne kon daraba allahu quluba ba'dihim bi ba'd thumma qaala ginnaaw gi yonent lay saam ne di def istishhad ci alquran ci lii nga xamante ne moom lay leeral nii ni ko alquran wax mu ne mooy ci laa yooyu nekk ci suuratul maa'ida aaya soixante-dix-huit ba aaya quatre-vingt-un mu ne summa qaala mu ne lu'ina alladhina kafaru lii feddali di wane leeral li nga xam ne mooy wane lii nii ma wax bu yonent bay saasaam ci alqur alhamdulilah ci alquran fa ngay fekke lii nii fi ko borom di leeral lu'ina alladhina kafaru borom bi ne lu'ina rëbbees nees rëbb nañu alladhina kafaru li nga xam ne dañoo weddi min bani israil te bokk ci waa banu israil alayhi salaatu wassalaam mooy ña weddi ci ñoom suul jëf dëkk ay moy yàlla yu dul jeex waaw ne ñoo tey lu leen neex la ñuy liggéey mu ne ñooñu di rëbbës nañ leen lu'ina alladhina kafaru waaw rëbb nañ ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo weddi yàlla ala lisaani min bani israil bokk ci waa banu israil ala alayhi salatu wassalam ala lisaani daawuda te rëbb goog maa ngi ko jaarale ci lisaanu lam nañu sayyidina daawud xalifatullahi fil ard waaw yeneen yàlla Daawud alayhi salaam mu yëgal leen ko adressé leen jottali leen rëbbum yàlla bu mu rëbb képp koo xamante ni ni yaa ngi nuur ci bakkaar di sori tere di di jege di xuus ci tere yàlla yi tey sori ay digleem waaw naa Daawud daal leen koy yëgal waaw ñu nekk ci Zabuur leer nañ que rëbb na borom bi rëbb na ñuy jaare ko ci làmmiñam wa Isa ibn Maryam waaye rëbb naa leen jaare ko ci lam nañu Seydina Isa ibn Maryam alayhim asalatu wassalam waaw mu jaar ci lam nañu mu déclaré leen yëgal leen waaw jaarale rëbb ko borom bi rëbb leen ñu yëgal leen ko waaw ci li nga xam ne mooy lam nañu Seydina Isa alayhi salaam ibn Maryam suñu borom ne zalika boo gisee lii nag dal leen rëbb mii nga xam ne moom lañ leen rëbb jaare ko ci sama yonent yu tedd yii ñu yëgal leen ko mooy la lu ko waral ma asaw ci sababu li nga xamante ne nii moom moom lañu moom lañu ñu doon euh, euh, moy seen borom wa kaanu te dañoo nekkoon ay nit ñoo xam ne yaatadun dañ doon jéggi les bornes di dépasser les bornes doonu ñoon yem fi ñu leen yemloo bàkkaar kese la ñuy ñëw xuus lañ doon def yaataduna dañ doon jéggi les bornes doonu ñoon yem fi leen borom bi yemloo déedéet ñoom yu kaanu yu jaawizuuna al hadd kaanu yujaawizuna al-hadd waaw mu ne nag taraa di nga gis waaw non kaanu nekkoon nañ ñoo xam ne laa yatanaahawna doonu ñoon tere wante an munkarin fa'alu ci lu ñaaw loo xam ne moom lañ doon def non waaw lii gis nga li ko yonent bay saa saam leerale moom mi leeral alquran kene bul dégg yaa laa yatanaahawna doonu ñoon mutuellement réciprociquement hein ñu doon ñu doon ñu doon ñu doon aaya wante lu ñaaw bu diw defee lu dul noonu nga aay ko biir na ko ah lii de warula la moom itam bu la fekkee yow mi ko tere woon démb nga nekk ci lu dul noonu moom itam mu aaya la mu ne loolu doon koon defal ni déedéet loolu dañ ciy jàng ndax am na en tout cas benn côté boo xam ne yonent way sasam leeral nañ mas nañu ñoom di doon nañ tere dëj au début mais sauf que ba ñu teree dafa mel ni dañ ñëwoon nañu tere rek noonu quoi alors que le fait que ñu tere ñëwaat fekkaat ka ñu tere lu ñaaw la mu nekkaat ci lu ñaaw la ñu mën a moom neexoog moom di dugganteeg ñoom di lekk ñoom di naanoon ñoom di toog ñoom loolu lay wane ne gars yi dañoo far gërëm lu bon waaw kaanu nekkoon nañ seen jikko ju ñaaw ji leen dal lii ah laa yette naa xaw na loolu ñu tere wante de waaw waaw an munkarin ci yu ñaaw yu bon yoo xam ne faalu yoo xam ne moom lañ doon jëf waaw suñu boroom ne la bi sa aka ñaaw la bi sa su booxun mala maakaanu la nga xam ne yafalu na nekkoon nañ doon ko jëf ci lu ñaaw mu ne toraat yoon nga déen nga gis nag di nga gis kasiiram minhum li ëpp ci ñoom ba léegi nii nii lii jikko ñaaw la joo xam ne lañuy perpétrer wante ñu bari en tout cas ci ñoom ñu bari minhum ci ñoom yatawallawna alladhina kafaru ñuy allié di di di di di ànd ak di méngook ñi nga xam ne ñooy ñi weddi yàlla waaw ci ñi nga xamante ne ñooy ñi gëmut dara waaw nga gis leen ñoom ñi yàlla jox téere ñuy méngook ñële di coaliser ak ñoom lu ko waral suñu boroom ne lii lañ def de moo tax ma wax ma lëla dal leen waaw zalika bi ma asaw wa kaanu ya'tadun moo tax ma rëbb leen de lii lépp boroom bi leeral mu ne gis nga gaa yi mu ne la bi'sa aka ñaaw maa qaddamat lahum anfusuhum aka ñaaw la bi'sa subbooxun ma la la bi'sa ñàng na te aka aka aka nekk loo xam ne lu répréhensible ngoogu waaye ah maa li nga xam ne qaddamat moom la jiital lahum ñeel leen anfusuhum seen bopp mooy ñoom li ñu jiital ngir seen bopp ngir ëllëg waaw ci lu bon kese ba loolu waral leen an saxita allahu allahu akbar waral leen borom bi daldi leen mere waaw gorom bi daldi leen mere allahu akbar sànjum yàlla dal seen kaw borom bi am sotti leen am sànjam ci seen kaw wa fil azabi waaw te ñoom gis nga ci mbugal mi hum ñoom ñooñee xaaliduna ci lañuy sax kenn manu leen see génne ca la ñuy sax suñu borom bi continuer ñu ngi ci ay quatre-vingt bi ba léegi suuratul Maa'ida ñu ngi dem soixante-dix-huit la commencé lim jàng yëpp yonent may sasam ba ay quatre vingt a mu ne walaw te cëy bu ñu nekkoon ñoo xam ne yu'minuuna billah bu doon ne dañoo nekkoon ñoo xam ne di dañoo gëmoon yàlla wan nabi waaye gëmoon yonent bi sallallahu alay wa wa maa unzila waaye gëmoon li nga xam ne moom lañ wàcce ci moom muy alquran ak wahyu bii nga xam ne moom la ko borom bi wàcceel ay bu doon ne gëmoon nañu loolu le buñ ko gëmoon mattaxaduhum awliya waaw doonuñu woon jàppe yéeféer yi def leen ay parandoo wëllif yàlla wala wëllif yonent bi waaye wëllif nit ñu baax radiyallahu anhu doonuñ ko woon def waaye seen ñàkk ñàkk gëm yàlla bu dee jullit la buy woote lool mooy gëmoo dëgg-dëgg waaw mooy naafiq bi fii day duggaale ci biir walla kaanu yu'minuuna nga xam ne moom yuqaa'iduuna allaha walladina amanu borom bi nee na ñoom dañuy dañuy a dribble di jéem a yàlla ak ñi nga xam ne ñooy wëy ngëm yàlla <laughs> waaye bu ñu gëmoon dëgg-dëgg doonu ñoon def lool ba pare di allié woog yi de de mahdu yi waaw mu cëy cëy ñii bu ñu gëmoon yàlla ci wéer moom lañu war a wéetal moom lañu war a yaakaar waaye booy ci leen di fukru huwa ar-raqibu alayhim inna allaha kaana alaykum raqiba te suuratu nisaa yi borom bi moo nekk ci yéen jaami koo xam ne moo leen di fu moo leen di surveiller waaw amul kenn koo xam ne génn na ci caytoog borom bi ak li nga xam ne mooy surveillance bu ñu gëmoon lool dinañ xam ne ñu nekk ci biir jullit ñi ak ñu nekk ci yéeféer yi di wane ne ñoom lañ àndal bu ñu ñëwee ci jullit ñi di wane ne ñoom lañ àndal te dëgg dëgg seen xol yéeféer yi lañ àndal konoon te kon duñu ko def bu ñu gëmoon dëgg dëgg waaye yahuud yii ñaan dama leen a joxoon tey téere ñu mel nii ba borom bi rëbbale bu ñu gëmoon yàlla dëgg dëgg de gëmoon li nga xam ne moom lañ wàcc ci sama ndaw bii di sama yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah kon mattaxaduhum awliya doonu ñoon gàtt yéeféer yi nga xamante ni ñoom xamuñu yàlla yàlla du seen affaire espèce u ate ñi nga xam ne ay yeneen gëm-gëm ay système lañu gëm ah nga ñëw jënd leen yow ñooñu leer gi nga yoroon nga jaay ko jënd ko ñooñu alliance ak ñoom ndax mbiru àddina mu ne walaakin waaye li am ba def kasiiram minhum faasiqun lu ëpp ci ñoom ay faasiquna dañoo génn topp waaw Allahu akbar kon mu ne summa qaal Seydina Ibn Mas'ud mooy nettali ba léegi hadith bi dafa gudd waxoon naa la ko ñëw naa la ko bii ñu génn ah amaana tay boobu mooy dañuy liir kii rek ba mu jeex nii après bii di ñëw ñu ñëw ci njàngat yi insha allah mu qaal ginnaaw gi yonent way saa bi mu waxee lii mu ne kalla jajjuleen kalla jajjuleen waaw wallahi wat naa ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ta'muruna bil ma'ruf waat naa ne di ngeen digle njekk wala tanhawunna 'anil munkar te waat naa tere li nga xamante ne nii mooy safaan mooy lu baaxul wala ta'khudanna 'ala yadi adh-dhalim te di ngeen loxo tooñkat bi waaw wala taqturunnahu 'ala al-haqqi atra ko jàpp ah mooy weñ ba mi nga xam ne ci ngeen koy pousser ci dëgg atran ak weñ sa way di ngeen ko jubbanti comme que dafa dëng mooy ak euh, sultaanul jaayir dafa dëng foog ngeen jubbanti ko wat naa ci yàlla ne di ngeen ko jubbanti waaw moo naan imaamu Nawawi rahimahullah mu ne qawluhu wax ji yonent bay sa saab wax takfiruhum ha boobu nga dégg ci hadith bi mooy ci riwaay imaam surtout riwaay imaam Abu Dawud mais mu ne loolu mooy lan mooy imaam euh, euh, at-Tirmidhi bokk mooy bu imaamu Tirmidhi bi mu ne kon wala taqtirunnahu ala al atra waaw imaamu Nawawi ne kon taqtiruhum mooy ta'tifuhum buñ nee waa ji bu la nee euh, Moodu de wala diw de atafal waaw atafal ghusna mooy joyanti na branche bi waaw banqaasu garab gi joyanti na waaw loolu mooy atafal ghusna wa baat bii nag loolu la mu ne mooy waaw mu ne kon wala taqtirun wala taqtirun na kon waat naa di ngeen digle lu baax di tere lu bon te waat naa di ngeen téye ci loxo tooñkat bi wala taqsiru ko jubbanti alal ba ni muy ànd ak waaw di ngeen ko ci force pousse wala taqsurunnahu ala al ay la tahbisunna mooy di ngeen ko ci tëj di ngeen ko ci tëj waa ji non bu ngeen ko jengantee xëcc ko ba mu newoon ci mbon tuus ko ba mu ñëw ba nekk ci digg ngeen teg ko ko boobu nag il faut loolu defu ndax bu ngeen ko fa defee jàpp ne vous avez tout waaye yéen gañ a ngeen war naa alhamdulilah waa ji delluwaat da ngeen koy surveiller surveillance vingt quatre heures sur waaye vingt cinq heures sur la soxla waaw mooy kon waa wala toq tirun na ala alxaqi atran wala taqsurunnahu ala alxaqi qasra waaw te ko teg tëj ko ci ngeen xam ne joyant ngeen ko xëcc ko ba mu ko comme jubbante banqaas bu dëng da ngeen ko ciy tëj nag ba pare saxal ko foofu wala talzamunnahu iyyah waaw waaw mu ngo kon loolu ngeen di def de aw gis nga yii nii yëpp bu dee ne defu ngeen ci dara wala ay demi-mesure ngeen di def te manoon ngeen lu gën a tawe loolu li ngeen man gis nga bu boobaa bu ngeen defu lool aw la yadribanna allahu wala yàlla tabaaraka wa taala dina féewale bi qulubi ba'dikum ala ba'd jël xolu ñenn ñi dóor ko ci xolu ñeneen ñi comme niñ gis léegi waajee mu wax ci waa banu israil bi ñuy tàmbal léegi waaw borom bi jël li nga xam ne mooy xolam ah falamma fa'alu daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'd waaw borom bi jël xolu ñenn ñu dóor ko ci xolu ñeneen ñi ñu nekk far nekk ay noon waaw waaw dañuy nekk nii nga foog ne ñoo ànd ànduñu de ku ci nekk boo nekkee kii ngeen di jëw keneen boo nekkee keneen ngeen di jëw keneen ci fi newul noonu lañu dëkk waaw lu ñaaw lu ne la ñuy yekkante mais buñ dajee nag ku nekk di wane ne yaa bëgg sa moroom yéen a bokk lépp kadib wa nifaaq ay kacc akum naafiq ak ñàkk dëggu la ak ñàkk dëggu looloo fa am léegi mu ne summa ginnaaw gi la yal'anannakum borom bi du yem féewale seen xol yi kese de waaye ginnaaw gi da leen di rëbb kamaa keem li nga xam ne la'anahum ñoom la rëddoon waa banu Israa'il alayhi salaatu wassalaam looloo leen loolu la leen di la leen di dal waaw mu ne hadis bi rawahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistani wa Tirmidhi ak al imaam at-Tirmidhi rahimahullah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi wa qaala lim ko solo moom imaamu Tirmidhi mu ne hadisun hadis la boo xamante ne nii hasanun bu baax la waaw. imaam Abu Dawud ci imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne hada lafdu Abi Dawud mu ne nag hadis bii ma andi nii ñu jàng ko nii ba ba tëj ko nii lii mooy kaddu expression yi nga xam ne boo demee ci sunanu imaam al imaam Abu Dawud as-Sijizi as-Sijistani rahimahullah nii ko fay fekke mu ne nag wa lafdu Tirmidhi kantaan ak kaddu yi nga xam ne boo demee ci wax na la imaamu Tirmidhi solo na ko. mu ne nag boo bëggee nag imaamu Tirmidhi rahimahullah moom ni nga xamante ne nii noonu la ko soloowe mooy kàddu yi ma lay bëgg a wax waaw man euh, an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne lii la imaam euh, imaam boo demee ci sunan Tirmidhi moom nii la ko ëndee mooy nan mu ne qaala rasulullah balee kan mooy wax ibnu Mas'ud Abdullah ibnu Mas'ud ibn Ghafil ibn ah Ghafil ibn Habib al-Hudali radiyallahu ta'ala anhu wa arda foofu lan la fa mu ne qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na voilà lamma waqa'at banu Israa'ila fil ma'aasi bi nga xamante ne ci la rot doomu Israa'il yi alayhi salaam ci ñaawteef yi mooy yàlla yu mag yi bakkan fa nahatuhum ulamaa'uhum seen ña nga xam ne ñooy seen ahbaar yi seen boroom xam-xam yi tere leen ko waaw ah, attention lii kat boroom bi ñu wàcceel tawraat dañu koo tere ñu tere leen ko falam yantahu waaye bawuñu ko arrêté wuñ de mukk sese doon caay caay gi ñu woon ba ñu waa yow tawaa yow toppal ci dur ñu continuer ci liñ ne woon waaw nangu ku leen laaye biir nanguwul ci leen di tere dara parce que ñoom dépassé nañ fu ñu leen di tere ko waaw bàyyiwuñ liñ nekkoon lu bon liñ leen tere léegi nag ñoom loolu lañ def waaye waa léegi ña leen doon déggal nag ña leen ko doon tere fa jaala suuhum ñu ñëwaat ci kàddee ci loolu mooy comme hadis bële rek nga xam ne par kenn kenn la loolu mooy ñoom ñëpp la waaw waaw idaa amal xabat <laughs> gisoon nañ ko ndax dinañ ñu mbugal anaxliku anaxliku waaye yeneen tubaab yi saa saa ñun dinañu di anaxliku mais dinañu alku te wa fiina saalihu sayyidatu Zaynab binti Jahsh radiyallahu ta'ala ko naan idaa kabura idaa kabura al-xabar gisoon nañ ko bu mbon tasaaroo bee léegi borom xam-xam yooyu ñëw terele gars yi nanguwuñ seen faalewuñ leen ñoom ñu ñëw malgré loolu ñëwaat nekk ak ñoom waaw fa jaalasuuhum ñu toogandoo ak ñoom fii majaalis yi te seen tooguwaay ya ñuy moye yàlla nga xam ne. ci lu na sàng lañ koy def nëbbuñ ci dara waaw wa waakaluhum mooy ñu lekk ak ñoom ñuy lekk ak ñoom wa sharabuhum di naan ak ñoom ñooy trinquin doo ci taabal ya ñuy toog ak ya nga xam ne un tour d'un pot waaw wala un tour de la nga xam ne moom la yàlla xaraabal Allahu akbar fa daraba bañ ko defee rek borom bi dóor quluba ba'dihim bi ba'd xolu ñenn ñi ci ñeneen ñi wa la'anahum ala lisaani Daawud wa Isa mu daal di leen rëbb nag ci li nga xam ne mooy làmmeñu Seydina eh, eh, eh, Daawud ak Seydina Isa ibni Maryama di doomu Sayyidatu Maryam alayhi salaatu alayhima salaatu alayhimu salaatu wa salaam am na ñett Seydina Daawud Seydina Isa Sayyidatu Maryam kon alayhimu salaatu wa salaam mu ne nag zalika boo gisee borom di teg leen lii rëbb leen ci lan nañu yonent yi comme ni ñu ko gisewoon sànq ah mooy ñu ñaan yàlla seen kaw ba pare yëgal leen lan ñoom yonent yoo yële rëbbum yàlla mi nga xamante ne nii qad xaaqa bihim dal na seen kaw wacc na seen kaw waaw mu ne zalika boo gisee nag loolee dal leen bi maa asaw ci sababu li nga xamante ne nii moom lañ doon moom lañ doon moom lañ doon ci moom lañ doon mooy yàlla. waaw wa kaanu te dañoo nekkoon ñoo xam ne ya'taduna dañ doon dépasser fi leen borom bi yem loo woon saa bu leen borom bi ne samay dëxëram yi mooy maxaarimullah bu leen ko yi yàlla tere bu leen ko bu leen ko def ñoom ñu def ñëw ñëw mais dañoo tere woon leen ko benn ñu far toog ak ñoom gërëm loolu mais di ko defa doom ñoom parce que ñoo bokk yi même taabal yi ñuy nekk di lekkandoog ñoom ba pare gërëm la ñuy def ci fa nga xam ne lañ koy defe ñuy toogandoog ñoom ci seen grand place yi seen ak seen salon yu feutré yi ak yi nga xamante ni mooy seen hôtel yeeg fi nga xam ne daal fa la ñuy dayeeg yooyu ak seen conférence man yi fa ñu koy defe di wax loo xamante ne lépp kéeféer la ñu ànd ceeg ñoom borom bi teg leen lii mu ne kon nag zalika bima asaw wa kanu ya'tadun boo gisee lii ci sababu li nga xamante ne nii bima asaw dañoo nekk ñoo xam ne dañoo moy yàlla wa kaanu te dañoo nekkoon dong ñoo xam ne ya'tadun dañoo dépassé woon les bornes mu ne yeneen bay man ibnu Mas'ud fa jalasa rasulullah daa fekkoon li muy wax nii yëpp dafa wéeru woon waaw fa jalasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaana euh, mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi daal di toog te daa nekkoon koo xam ne dafa wéeru woon fa qaala mu ne mu ne moom yonent bi alayhi salaam dafa wéeru woon toogaat bu baax ngir wane importance ak gravité lii nga xamante nii moom lay wax ak moom la waa banu Israël nekke woon te muy artu xeetam ngir képp kenn na fexe ba ko mel ni ñoom mu toogaat bu baax te daa akbar Allahu akbar mu ne lii mu teg ci moom yonent bi saa saa mu ne mu ne laa walladhi nafsi bi yadihi hatta taqtiruhum ala al-haqqi atra waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne muy borom bi tabaaraka wa taala mooy gis nga lii waa banu Israël nekk woon yéen sama xeet ah amu ngeen benn ngànt du ngeen mucc ci la leen daloon ñoom rëbb ma leen yàlla rëbboon ak mbugal ma mu leen teg yéen sama xeet ah xattaa lu dul ba kera xanaa lii waleen bis tafiruhum tooñkat yoo yële mooykatu yàlla yoo yële ngeen jàpp seen loxo tafiruhum ngeen jàpp seen loxo weñ seen loxo waaw dëbbanti leen alal xaq ci dëgg dañoo sori dëgg da ngeen leen di jàpp da ngeen ci weñ bañ agsi ci dëgg ba pare ngeen tëj leen foofu lu dul ngeen def ak ram ak tëj ak ak ak ak joyant lii daal moo leen ciy génne waaw lii kese moo leen ciy génne comme ni nit ki di yore ab arkam ab flèche boo xam ne fi may dugg daa xaw a daa xaw am lu ci mu koy wenganti di ko jubbanti noon ngeen di def gaay waaw atra mu ne kon nag li ci suuf kat mu ne waaw xawluhu taqtiruhum ay taqtifuhum wala taqsurunna aw la tasbisunna alhamdulilah gis nañ ko sànq waaw kon hadith bi gis nga dafa gudd mooy dañ koo jàng nii rek foofu la ñuy yem insha allahu taala euh, ba jotaay bii di ñëw nag léegi non seulement ñu dugg ci taxriij bi fan la ko àll est ce tudd nii rek a ko solo ak yan kàddu lañ ko soloowe ak.